ne duma ma dégg ah ñu ko li nga dégg lañ dégg de Abu Lahab nga newoon nañ ko rey day Seynabu ne ne ko ko kenn rey de xaw ma nag yow loolu la ci wax mu ne jullit bu xiis Seynabu sax kum musal nga mucc fekkatuma Seynabu kon nag bu ko kenn rey waaye nañ ko laaj ak njot nag ñu neen fukki talaar day kenn du fi jóg ci ñoom xoolit te doxewu la ko ñoom bani Haasim nag waaw juróom-ñett fukki dollar laa leen di fayeeku de ñu ñëw ne abolaas yi yow kat mucc nga ci rey gi nga xam ne moom lañ la waroon a rey waaye yeneen da nga laaj ak njot de boo ko jox koy doy yow doo fi jóg de abolaas yi ñëw ci seen bu ne ko man day sa bàyyi daf may laaj am njot mu seen bu tekk ci xam jox ko ne ko am yóbbu jox ko abolaas bi jox ndaw yeneen ba caq ba ñu indi jox yonent sallallahu alayhi wa sallam ba yonent gisee caq ba rek naka teewoo caqab xadijatu jabaram jafaatoon yaay Zeynabu naka teewoo caqab xadijatu la ba yonent gisee caq ba rek dal di jooy sallallahu alayhi wa sallam dal di ne baleen koo kab jar jaram te bakoo kab caqam naa ko def ñu bàyyi Abu yi moom mu ñibbi Makka def ba mu ñibbee Makka nag te kaamoon nay bor mu fay bor yëpp amoon na ay ay yëf yu mu defoon daal mu rek li yëpp ba nga xam ne baatam set na mu dellu si ak Medina daal di tuub de mais li ko terewoon a tuub mooy rek ragal ñu wax ne alal li jaambur yi ma amee te mënu koo fay waaw moo ko tax a daw dem sax jëm Muhammad de waaye ba mu réglé baatam ba nga xam ne baatam set na ak la ñëw nag jébbalu de ba mu jébbaloo yonente delloo àddoo Seydou Mbodé sallallahu alayhi wa sallam Abu Lahab yi moom moom ngeen dégg may wax ne yonent sallallahu alayhi wa moom la gërëm ci borom yi de moom la ci gën a gërëm jëmmi bés Fatimatu dafa ñëw ci yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow ñëpp ne nañ doo meral sa doom ji jigéen sa doom ji jigéen mën daa mën daa am mukk am la jëkkatam nga farle ko waaye Aliou mi nii kat dafa bëgg a takk Jamila su doomi Abi Jahl yonent ne Jamila su doomi Abi Jahl mu ne waaw yéen di daal di dem rek yéeg ca minbar ba daal ne maa ngi gërëm sama borom aboraas yi koo gay lépp lu ma mas a wax def na ko ko dale gañ fa sante moom matal na ko waa ne ci des ne dafay jël noonu bi yàlla boole ko doomi yonent bi yàlla bi wallahi duñ booloo mukk ci góor Fatimatu du booloo doomi Abu ci góor mukk su fekkee Ali dogu na ci takk jamilatu daal na na bàyyi Fatimatu rek daal di wàccee ma ne ko ngoro tas na yonent daal di Ali bàyyi nag moo tax ba nga xamee ne yonent bi sallallahu alayhi na àddina ba Fatimatu génnee àddina sidna Ali ibn takk na Umaamatu Umaamatu moom nga xam ne Zeynabu mag yi Fatimatu moo ko jur takk na ko boole leen boole ay bokk nday tax jigéen ak nday taxam jigéen ak bàjjanam boole leen ci kenn moom lañ tere waaye bu kii toxo rek gis nañ ne ko wóodu kii nag ba nga xamee ne Fatimatu dee na moo tax Umaamatu mën a sëy si naa yi naa bi taalibe Umaamatu moomu mooy ki nga xam ne yonent soppoon na ko bi buy julli daf koy tungóom ci baatam su jàngee jànga jànga jànga berru ko fab ko taaj ko ci suuf si jóot ñaari si jóot buy jóg di taxawati deme fabaat xale ko waaw teg ko ci loosam bi sallallahu alayhi wa sallam Ali ibn Abil As itam moom la toggoon ci albaaw kere ba nga xamee ne ma tëj ci Makka de sallallahu alayhi wa sallam loolu ñooy doomi Zeynabu rek Ruqayatu ak ummu kulsoom xotbatu ak xotaybatu ñaari doomi abi laab la leen yonent bi jëkkoon a may sallallahu alayhi kii jël roqayatu kii jël ummu kulsoom de ba tabbat yadaa abi wàccee nag abu laab ne doomam yi du ma leen gërëm mukk lu may ngeen dem ci muhammad ngeen tafli ko ci kanam xotti mbubbam fase fasel doomam woo ci dégul rek waaw sama kanam xaraam na sa kanam la ñu ñëw dal di tab yonentu sallallahu alayhi wa xotti mu bam xas ko tafli ko xot watu tafli ko ci kanam tafli ko bàyyi ko ci yonente delsi ci moom fa mu dal dal di def jàngoro jëri gis ci ci mu muy feebari gaana yonente ne ko yàlla na yàlla xiir ab xaj ci xajam yi de ah at ma jeexut traitants yi di dem di traité saam Abu Lahab xebal doom ji ne ko demal nga traité muy dem di dem di dem di dem bañ demee bañ jënt soo ba xaabila ba fanaan fanaanal xotbatul ne leen man kat yonent ñaan yàlla na ma te ñaan yàlla googu yàgg yàgg dana ma dal léegi àll bii bu bëri gaane la na ngeen jël seen sëf yépp ngeen wërale ma ko te ngeen tëdd ci gannaaw sëf yi ba xam ne kenn du leen mën a jéggi ñëw ci man def ñu daal di dajale sëf yépp wërale ko ba mu def sata ñoom ñëpp ñu tëdd ci gannaaw sa sajale ci ca guddi gi te guddi gaynde ga ñëw ba gaynde ga ñëwee ku mu fekk nga tëdd rek bu fóon weesu la wéy ci sa morom fóon weesu la ba ñëwoon ca biti ñëpp daj mu ne ñoom koo séeg ca kaw saako waaw daal di takk ak ko xotti ñaar rek mu ne way man Muhammad nga tëdd ca Makka di ma rey fii ci saam waaw xëy man ak Muhammad moo tax xotti na mbubbam yonent de waaye moom it gay naka xotti na ko waaw ñaar rek ak fëttoo ko tey batu bañ fasee ñaari doomu yonent yooyu nag Ruqayatu Sidna Usman ibnu Affan la ko yonent ca may ba mu ko ko mayee bu feebar te ruqayatu biit bu matul moom la xam ci Seydina Usmaan pér waaye pér moomu yonente tudde na ko Abdoulaye ndax góor la góor la fa soppoon a doon keroog xare Badar ba ñu ñibbi si jóge ca mangi Badar ya lañ fekk xadi Ruqayatu génn àddina rek moo tax nattu yàlla yi xéewal yàlla yi ñoom nattu yee ànd rek sidina Usmaan looloo tax fekkewut Badar yonent daf ko ne toogal ragalal ma ruqayatu te gàddul naa la yoola ku fekke Badar ak cëtëb ku fekke Badar rek moo tax sidina Usmaan ñi bindaale turam ci tuddi ñooñ Badar waaye moom fekkewu ko rek keroog ba yonent ñi koy jóge Badar keroog lañ suuli ruqayatu rek ba ñuy dugal ruqayatu ca bàmmeel ba fu fàtte sare ati feeñ na fa boo xam ne waaw lu tumuranke rek pour yi nanguwuñ ko ba ñuy dugal ruqayatu ca biir bàmmeel ba yéen fa ne na ko Ousmane dugal moom kii jëkkëram de Ousmane ne mënu ko dugal ndax dafa amee janaba te booba amewul benn jabar lu mooy ruqayatu nit ñi jàpp nañ ne gannaaw bu mu dee la la booloog moom janaba jooju nga xam ne moo ko teree mën a dugg ca ba ci ba ca bàmmeel ba de loolu foo de nanguwuñ ko de ba loolu amee nag Ruqayyatu génn àddina yonent may ko Ummu Kulsum rakkam Ummu Kulsum it génn àddina ba Ummu Kulsum dexee yonent ne wallaay su ma amoon téeméeri doom yi jigéen danaa ko may par benn par benn waaw bañ jeex de waaw moo tax Sidna Usmaan ñu di ko wax soo nu rey nii borom yaari leer yi ndax denc ñaari doomi yonent mësta am ci xeetu way jëkk ak way mujj Usmaan rek moo fa sa am loolu moo tax ñu di ko wooyee soo nooray bi de ñu di ko dakkantale itam abu abdullahi te xamru mooy taawam moo tax abu amr mooy kundi am dëgg-dëgg waaye abu abdullahi moo ko gën a lool ndax abdullahi moomu roqayatoo ko judde roqayatu yonent bee ko judd sallallahu alayhi wa sallam ñooñu ñaara ngoog ci ñatta ngoog ci doomi jigéen yi yi doomi jigéen yi yonent bi day fatimatu des ci day fatimatu ba matee sëy Sidna Babacar ñëw ñaan si ko yonent de ñu jaaxal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi ne ko ci ndigal rek laay wéy waaw ma benn ndigal ci may la ko def Sidna Babacar dem jëli Sidna Omar ne ko nga ne li yonent wax ci <coughs> gorwanteen moom <coughs> sama bopp laa ko yéene su ma ko mën daa am yow laa ko yéene nañ dem ma ñaanal la ma ñaanal la Fatimatu bañ demee Sidna Babacar ne ko dañ lay ñaan boobu Fatimatu nga may ko Omar de yonent ne Fatimatu maa ci xaar ndigalal yàlla te amaguma ko de ñu dem jëli Sidna Aliyu saaba yi ñoo baax ne ko ñëwal yow ñu ñaanal ko ñu ñëw ne yonent ñu lay ñaan boobu nga may ko Aliyu de mu ne baax الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة yonent nangu na laa may Fatimata waaye kat na ne foofu nga joxe dara de sidna Ali ne man de sama jaasi ji rek laa am ñu wax ko yonent mu ne moomut jaasi ji jaasi ji jihaad yàlla jee ko moom mu ne sama fas wi yonent ne ko moomut fas wi fas wi jihaad yàlla jee ko moom de mu ne sama mbubbam koŋ bi yonent ne waaw mbubbam koŋ moo ko moom mbubbam koŋ ñàkk ko du tere mën a xeex daf lay musal ci jam-jam rek naa ko def Sidina Umar ak Sidina Abubakar dal di gàddu bubbam ko ngam Sidina Aliyu bëgg koo jaayee ndax mu am lu mu takkee Fatimatu rek bañ romboo Sidina Usmaan mu ne leen fu ngeen jëm yéen yaari saaba yonent bi ñu ne ko Sidina Aliyu dañ ko bëgg yonent bi may ko Fatimatu te yonent bi laaj na alal ne ne fokk mu joxe dara Aliou na ne amul dara lu mooy mbubbam koŋ mi ñu bëgg koo jaay ndax mu am ci lu mu takkee rek sidna Ousmane nii la lamb poosam génn ñaar téeméeri libidoor ne leen am leen takkale ji ko jàmbaar ji day ne Ali ibn Abi waaye kenn du jaay mbubbam koŋam de ñu ñëw takkal Ndey Fatimata ah, sidna Ali nag ba ko yonent maye nag fàtte na lu ca jëm ñu toog diit bu yàgg Fatima ba mu ngi ci biir kër yonent génn gisagul kuy jëkkëram jëkkër ji itam ñemewut a dugg ci kër yonent ba gis jabaram de fekk na ba yonent waxee Fatimata ne ko dama lay may Aliou mu ne ko sama baay li ngay dàq góor ñëpp ndekete miskinam ba ni Haasim li nga ma dencaloon Aliou li nga xam ne amul fifteen mu ne ko waaye yàlla ma digal ne naa la ko may mu ne ko nangu naa mu yàlla wax ko bu yonentam loolu nangu naa ñu may ko ko si dina yonent la woon sallallahu alayhi wa sallam mu ba ko yàlla moom boot na yonent sallallahu alayhi wa sallam moom barakatu <coughs> yonent ne yow yaay sama ndey de ummu ayman ñëw ci yonent bi ne waaye dee bon wala xadijatu lim dee rek moo tax jabar ja doomam nga may ko jëkkër mu bëgg a gis jëkkëram jëkkëram bëgg koo gis nga nekk ci diggante bi rek waaw tere ko de yonent sallallahu alayhi wa sallam ne ko yow yaay sama ndey gannaaw sama ndey ne ku de kon nag nañ waajal Fatimatu tey ma jébbale ji ko mu dem ñibbi ci jëkkëram de ca guddi ñu daal di sangat li dinaa Sayyidatuna Fatimatu ko daal ko wadd yére yi féeti yonent ne ko ne waa këram yóbbu leen ko te bu leen def dara te ñëw ma ñu yóbbu ko nag yonent topp leen ñëw daal di jox leen ko nañ ko jox ndox ñu tànk këlëm ndox mu jàng xuluwa ñetti yoon laxlaas waa jàng xuluwa su yaa ñetti yoon te fi ca ndox ma si naa lii am diwoo mu diwoo ko mu ne jox leen ma ndox Faatimatu na ma xam ne man lay wax may ma jóg fab këll ba tànq ca ndox indi mi ngi def tërëf tërëf tërëf ngir kersa gu bëri mu indi jox waaye mu tax li ci lam taf li woon ci këll bu njëkk ba waaw sotti ko ko ci bopp sotti ci diggante yoonam pural ko ci gannaaw ne yàlla na yàlla barkeel seen ab sëy dal leen woon gannaaw moom dem cee dugg kenn ma na gis sidina Aliou ab dera darab xar boo xam ne wujj wuñ ko moo it lalam bi nga xam ne ci la wàcce rek Fatima dudee der bi mais waa këram yóbbu leen ko te bu leen def dara te ñëw ma ñu yóbbu ko nag yonent topp ñëw dal di nañ jox leen ko nañ ko jox ndox ñu tànk këlëm ndox mu jàng xuluwa ñetti yoon laxlaas waa jàng xuluwa suy yaa ñetti yoon te fi ca ndox ma Sidina Ali am diwoo mu diwoo ko mu ne jox leen ma ndox Fatimatu ne ma xam ne man lay wax may ma jóg fab këll ba tànk ca ndox indi ngi def tërëf tërëf tërëf ngir kersa gu bari mu indi jox baayam mu taf li ca lam taf li woon këll bu njëkk ba waaw sotti ko ci bopp sotti ci diggante weenam tural ko ci gannaawam ne yàlla na yàlla barkeel seen ab sëy daal leen woon gannaaw moom dem ceetu bu kenn mës a gis sidna aliyu ab der derab xar boo xam ne wulli wuñ ko mooy lalam bi nga xam ne ci la wàccee rek Fatima Rulé der bi buñ lalee guddaay bi seen wet yi tëdd ci suuf suñ lalee suñ ko gala gala na seen tànk yi tëdd ci suuf de ba nga xam ne ngir yoon jéppale saytu bi dem nañ Fatimatu di jooy rek nag di jooy di jooy jooy yi gën a métti Sidna Ali ne ko looy jooy su fekkee dag maa bëggut boo xam ne musul naa yàlla lor la ma dal di la fase léegi nga dal di ñibbi waaw sa kër bàyyi de mu ne ko du loolu de mu ne ko dooy jooy mu ne ma sang ba ma set ñu gëttal ma xottu ma yére yi waaw seyit daf maa fàttali guddi ga may dee ñu sang ma gëttal ma sanga ma yëree niiw di ma yóbbu ci bàmmeel rek loolu rek laay jooy waaye jooyu ma bañ la de dama bëgg nga may ma ma dem julli julli sama borom rek mu ne ko demal mu taxaw di julli fa naa di taxaw di julli fa mën a ñoo naqadi ak ceyt <coughs> loolu mooy seef Seydina Fatimatu sangab jigéen ñi nga xam ne yonent na ne ko yaay sangab jigéen ñi ni mën na sangab góor ñi def mu ne ko bon ana xadijatu bintu xooy sama yaay ana aysatu mu ne ana mariam bintu imrana ana asiyatu bintu musaayam mu ne ko mariam bintu imran mooy sangab jigéeni jamonoom asiyatu bintu musaayam mooy sangab jigéeni jamonoom xadijatu bintu xooy di mooy sangab jigéeni jamonoom yow nag dama la ne yaay sangab mbooleem jigéen ñi ni ma doyee sangab mbooleem góor ñi def buuree ci buur yi rek donc soo xamee ne jot na jot waaye góor yi fokk mu nekk di jëmmi baayam rek su fekkee dara gaaru ko de looloo tax yonent doomam yi kenn dund ci yéen ci bëttukat doomam yu góor yi kenn dund ci ndax suñ dundoon ba gént rek faw am ci ku nekk ay yonent de bu dowut ñoom ñëpp itam ba loolu amee nag ñoom doomam yu góor yëpp dee nañ ci ndaw de ah loolu moo ci gën ba nga xamee loolu am na nag yonent bi sallallahu alayhi wa sallam Sayyidat Xadijatu di fim moom utul benn jabar benn jabar rek laa amoon de moo tax ba nga xamee ne xadijatu génn na àddina nag yonente toog na ay at utul jabar rek benn jigéen bu bari man man ñëw gis ko ne ko yonente bi yow dafa mel ni ba xadijatu dee ba tey nekkatu la nit mu ne maa eey mooy ndey njaboot gi te moo doon moo ma yoraloon sama néeg de mu ne ko bëggu la mu ne ko ana jabar mu ne ko soo bëggee jànq Abubakar Siddiq sa àndaale ji jut na doom ji ñu wax Aysata xale bu rafet la su fekkee jeeg nga bëgg itam sawdatu sa saaba la jébbalu na ci yow moog càmmiñam te jëkkëram dee na bee su mi ne yonent sallallahu alayhi wa sallam dal di oo Seydina Abubakar ne ko da am doom ju tudd Aysata mu ne ko waaw mu ne ko ndax dooma ko may ah mu ne ko naka ngay denc sama doom te sa doom mbokk la mu ne ko sama mbokk nga ci yàlla waaye mbokk ci yàlla du du araamal ci fee sama mbokk nga waaye am naa denc sa doom ci yoon te yonent sallallahu alayhi wa sallam jibril indil na ko portale Aysatu ñetti yoon ci gént ne ko kii mooy sa jabar bu yeewoo rek ne su fekkee ci yàlla la jóge <coughs> yàlla dina ko sottal rek <coughs> ba mu ko labatee ci bàyyam Babacar nag Babacar daal di ñëw këram fab tàndarma def ko ci pañe bu ndaw ba mu fees mu neen ko lay Aysata boobu ngi doomi juróom benn at mu ne ko demal nga nuyul ma yonent bi sallallahu alayhi ni ko hadiya waane su fekkee gërëm loo ko su fekkee gërëm na ko daal ñaan na ñëw ne yonent sama baay ne hadiya jaa ngi waaye su la gërëm looyee daal ñaan na la yonent tikk ko ci loxo sallallahu alayhi wa sallam ne ko yàlla na yàlla barkeel ci kube daldi ne ko yónni nga ma ci góor gu bon muy téye sama loxo yi te duuma jabaram Abubakar ne ko mooy sa jëkkër rek li Abubakar waxoon rek ne ko àddee jàngoo su la gërëm looyee ñaan na la bàyyi bu waxee loolu ci doom jànq rek sëy ba fas na rek noonu la sëy ba ay sasa ak yonent rek sallallahu alayhi wa takk na ko muy doomi juróom benn mu bàyyi ko ñetti at soo ko ñu soo ko ko jébbalee sallallahu alayhi wa sallam ay sasa ne bañ may jébbalee maa nga ci xale di fo booloo ma lu may yonent ñëw sama kër bàyyi ñu daal ma jël si de te xale yi fooye jiital ma indi ma maa ngi hajjat ñu daal ma jébal yonent bi sallallahu alayhi wa ci juróom-ñeenti atam yonent denc ko juróom-ñeenti at yonent génn àddina sallallahu alayhi wa ba yonent yi génn àddina fukki at ak juróom-ñett la am moom day aayata te yonent jabaram xaram na mu sëy gannaawam de mu toog noona ba am na juróom fukki ak juróom-ñett su ko génn àddina rek sallallahu alayhi wa sallam jabar ñoom seen tënj mooy seen jiiru dund rek ba nga xamee loolu am na nag ndey Aysatu moom yàlla mayit ko doom sawdatu itam yonent sa takk takk ko dal di ko jël Aysatu la jëkk a takk waaye sawdatu la jëkk a jël moo tax ñuy wuute ñoom ñaar ku ci xaawa ci topp li xam mooy aysatu la jëkk a takk naam la jëkk jël de yonentu am na jabar yi de yonentu ngoro na fanweeri ngoro ak ñaar ñii wacc na leen te jotul leen a takk ñii mu takk leen dali leen wàcc te xarafut ak ñoom ñi nga xam ne takk na leen te xaraf ak ñoom nag fukk ak ñaar lañ de fukk ak benn ñi nga xam ne ñoom la boole woon ak xadijatu mi nga xam ne moom jamonoom moom rek la yonent bi amee sallallahu alayhi wa sallam ay di xadijatu ak sawdatu ak aïsatu ak zeynabu amoon na yetti zeynabu sallallahu alayhi wa sallam bintu haris zeynabu bintu jasin ak hind mooy ummu Habiba doomu Abi Sufyaan doomu Abu Sufyaan dafa jébbaloo nekk jullit kenn ci saaba yi bi takk ko gàddaay dem Xabas dee ca ba mu dee nag yonent bind Najaasi buur bi ne ko nag ma labatal ummu Habiba de doomu Abi Sufyaan dégg naa jëkkatam dee na te tënj ba noppi Najaasi ñëw wax ko umma bi ba ne ko ndax nangu nga mu nangu najaasi ne ko can ñeent téeméeri libi door la ko jox jabar yonent bi yëpp ku ne juróom benn fukki dërëm ak ñett ak ñaar ak genn wàll la la la la sane ak doomam yi it loolu lañ leen sane lu may umma bi ba de kooku najaasi ne ko san ñeent téeméeri libi door la la ko sane de umma bi ba séddale lépp ña ko fekkee woon ngi dëkkin ko yonent bi takk sallallahu alayhi wa sallam Quraysh ne booba Abu Sufyaan tuubagut Quraysh ne Abu Sufyaan yëg nga li xewam Muhammad takk na sa doom kat Ummu Abi Bakr da nga nangu loolu ah mu ne leen waaw loolu kuy kay kenn du ba kanam loolu kuy kay du fóolal kenn ngay ngay wàññi ba kanam ci la yàlla wàcce laa ne yàlla mën naa def sax noonu ji dox seen diggante far sa peeku ak cofeel de <coughs> gannaaw ga Abu Sufyaan ca la <coughs> di gën a jege yonent bi ba fartu sallallahu alayhi wa sallam ak Safiyatu bintu Huyayyin mooy yewat ba doomi Huyayy ibnu Xattaab Huyayy ibnu Axtab bu ca ma ngi xeebare la ko yonent jàppe tànn ko goreel ko defut ko taara daf ko bayàlla ne ko mbayàlla gi nag mooy sag can daal di ko jël rek <coughs> waaye loolu yonent rek ko sañ sallallahu alayhi wa sallam safiyatu kenn ci wujjam yi mas na koy tapaas na ko yëwoot nga doom yëwoot nga mu mer ñëw ci yonent bi ne ko dégg li ma di wax ne na yëwoot laa doom yëwoot laa de yonent ne ko déedéet yow sëtëb yonent yàlla nga mooy es Musa Musa ay sa baay Haaruna ay sa baay tax moo matee sa jëkkër yow kenn jenn jigéen amul dum la tiitaroo ci àddina daal di woowu jëma ko ko wax ne ko baat boobu boobu nga wax safiyatu ku ko laaxoon ci géej gi bakkaat ba nga ca jëlee ku ko laaxoon ci géej gi sax mu fat ko de moom safiyatu bintu Huyay Xafsatu doomu Umar ibnu Xattaab ak Umu Salamata Umu Salamata Abu Salamata ko doon denc Abu Salamata ci tànnee fi saaba yonent bi la bokk de sallallahu Salamata dee Umu Salamata ne dégg naa yonent bi na ne lépp loo ñàkk ci àddina wax inna lillahi wa inna ilayhi raji'un yàlla yàlla ma wutalal lu gën li ma ñàkk ku ko wax rek yàlla dina la wutalal lu gën la nga la nga ñàkk def ne inna lillahi lu gën li ma ñàkk gëm naa li yonent bi wax de waaye góor gu mel ni Abu Salamata kooku de dootuma ko am mukk ci àddina ba mu ne daa ba rek yonent ñëw takk ko de sallallahu ñu ne ko naka mu ne kii day gën ñëpp jabar yonent baa ngoo sallallahu alayhi wa sallam mu ci xareb Bani Mustalaq ba yonent ñëwee xeex ak ñoom gàdd ga yëpp dañ leen a jàpp jaam boole leen ci genn càlla la ba yonent gisee Juwayriya yeetu moom lañ ci gaar seen bu gannaaw gi yonent ne ko takk naa la sane naa la sa gi gi yëpp mbooleem ñu ma jàppoon jaam ñii sa askan wi banaa leen rek ngir sa kenn de moo tax Aysatu dafa daa wax ne amul jenn jigéen yoo xam ne ay mbokkam texe nañ ci moom ni ki Juwayriya moo tax mbokkam yépp ñu bàyyi leen gannaaw bu ñu nekkee ay jaam de yonent delle na ñetti jabar ci dundam bi muy génn àddina juróom yi nañ fi dafa bàyyee sallallahu alayhi wa gannaaw bu yonentu sëy xadijatu sëy bi ñu jàngatoon xadijatu ne ko sama alal yëpp jox naa la ko hadiya yonentu ne ko de ko doxal ni nga ko doon rek de ma man dem jaamu ji sama borom rek laa bëgg mu xadijatu defaral yonentu yóbbalam rek jox ko mu dem ca xaaru hiraayin fag du mooma ci yoonu minan ngeen ko nam guddee jabal noor ñetti kilomètre la doj wa guddee xuntuma nga ca kaw ca jubbu doj wa nag da ngay jaar rek dugg ca biir xuntuma de di jaamu yàlla ci xaaru hiraayin de ba ko yàlla ba yàlla bette ko fa woyu jibril ñëw fekk ko fa naa ko di ko naa ko yaa Muhammad iqra jàngal mu ne man du ma jàng doon du ma jàng te ku ma jàng du ma jàng mukk daa àddina jibril ñett ko ba roxam bëgg a génn mu bàyyi ko ne ko jàngal mu ne man du ma jàng doon du ma jàng mu ñettaat ko yoonu ñetteel ne ko jàngal ba mu ñëwee ci nday xati jot jabaram ne ko man de damay bëgg a dox defe naa jinne may bëgg a jàpp rek man de su may génn di dox su ma wéytee rek am lu may woo ci jaww ji naa ma jàngal tey nag fekk na ma ci xaaru yi na ne ma jàngal bañ naa njëtt na ma ñetti yoon waaw naa ma jàngal de xadijatu ne ko yow jinne jàpp la doo ko dégg mukk laa dina yow yàlla du la toroxal mukk dégg leen ci ko mu ko wax ne moo tax yàlla du ko toroxal ni ko yow da nga jokk ak mbokk da nga ganale gan da nga am soxla ci dëgg te da nga